ñu waroon a ñëw tontu ci ñetti laaj yoo xam ne yu fi rotoon la benn bi concerné woon li jëm ci li yonent bi sallallahu alayhi wa euh, doon def léeg-léeg ci buy woo ñenn ñi euh, di wax lu mel nii yaa shaybu ci koo xam ne shayba la tudd shaybatu mu koy woo naan yaa shaybu naka noonu it la ko doon def sayyidatu Aïsha naan ko yaa Aïsh yaa Aïsh waaw yaa Aïsh loolu euh, est-ce loolu dafa bokk ak ni ñuy déformer yenn mots yenn tur yi comme ñun ni ñuy def ku tudd euh, Ibrahim ñu naan ko Ibu wala loolu nag wute nag Ève ku tudd Awa ñu naan ko Ève loolu beneen domaine la moom waaw wala ku tudd Ibrahim ñu naan ko Ibra mooy loolu noonu ak wala sax est-ce que day dugg ci wala tanabazu bil alqaab mooy nan la ñuy boolee loolu aaya boobu di tere ak lii nga xam ne gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu ko defee Hunayn yaa Shaybu doon ko wax tamit Sayyidatu Aïsha des fois yaa Aïsha loolu euh, en fait loolu affaire waa langue xam nañ ko bu baax <laughs> moom la ñuy ak tarxiim loolu ak tarxiim la tudd ak tarxiim mooy loolu nag ci woote la mën a nekk gis nga moo tax yaa shaybu wala dañuy wax yaa shayba tamit yaa shayba mooy pas indi taabi shay mooy yaa shayb yaa shayb yaa shayb ak mooy yaa shayba pas batu mais shayba ak yaa i yaa Aïcha mooy yaa Aïcha Aïcha nga yem ci shay shin bi moo tax yaa Aïcha yaa Shayb waaw yaa Shayb bu dee da ngay bu dee da taxaw yaa Shayb wala yaa Aïcha bu dee da ngay yaa Aïchu waaw loolu yeneen ci ma lay saa saa doon def mooy li ñuy wax ak tarxiim tarxiim mooy ci côté woote nag la mën a nekk comme niñ ko waxe mooy ba ba ba munaadaa bu may jàng li jëm ci wàllu am nidaa ci arab yaa diw yaa muhammadu yaa abdarrahman comme yooyu ci foofu la tarxiim di amee loolu nag arab yi en loolu lu ñuy utiliser la ngir lan lu tax ñu ko doon utiliser ngir wane seen ñeewantal buñ ñeewantalee nit waaw wane cofeel giñ ko sopp ak tamit affinité bu nekk seen diggante ñu koy woowe noonu di ko woo naan ko yaa Shaybu au ñu ne ko yaa Shayba yaa Shaybatu ñu naan ko yaa Shaybu yaa Fatima wala yaa Fatima wala yaa Fatimu wala yaa Fatima santa yaa Fatim comme la waa ji doon wax waykatu arab ba imru afatimu waaw boobu da ko doon woo afatimu mahlan ba'da hadha at-tadalluli wa in kunta qad azma'ta sarmi fa ajmali loolu imru ndaysan ibnul qays imrul qays imrul qays eh, mooy loolu noonu bon poète anti-islamique loolu woon avant l'islam mooy dañuy wax yaa Faatimu wala yaa Faatima loolu nag en fait euh, mën nañu wax ma wala mu loolu ci boo boroom xam-xamu luxa yi boo demee euh, parce que ñenn ñi même bi dee bi gën a mooy yaa Faati ma yaa shay ba wala yaa Aisha saa loolu wax naa la saa taa taa taa bu tëju bi mais lëleet am na comme niñ ko waxoon yaa Shaybu yaa Aishu yaa Faatimu boobu affaire ñaari choix la mooy boo ci wax jub na sauf que bee dafa bu njëkk bi dafa gën a rek yaa Aisha yaa Fatima yaa Shayba mooy yem ci saa nga ko mooy kon bu boobaa bu dee dama koy damay wax correctement dama naan yaa Shaybu bu dee waxuma continuer bu ma nee yaa shaybu tinii voilà yow shaybu dikkal ma ñëwal wala yaa aishu ah a'tini lu mel noonu jox ma mën naa ne yaa aisha yaa aisha a'tini waaw wala yaa shayba a'tini a'tini yaa shayba a'tini loolu lépp mën naa ko wax loolu affaire affaire langue la moom lañ naan ci langue mooy ak tarxiim te lool nit ki da koy utiliser ki nga xam ne daa am ak moom ñeewantu lool di wane affinité bu bu nekk digganteem ak moom lool lañ koy wax ci lool lañ koy utiliser ak wane cofeel goo am ci moom loolu la léegi mais dafa am ay règles par exemple mooy euh, kenn du ko def euh, mot boo xam ne nom boo xam ne tour boo xam ne trois kii la comme ki tudd xasanun xasan wala euh, euh, ma am ki nga xam ne tur yi nga xam ne trilitère la loolu manuma cee def tarxiim moo tax manuma manuma ñëw ne bon léegi moo man de sama xasan mi ay way léegi nag ma koy kii ne yaa yaa xasu non non yaa xasu manu nekk wala yaa xasa déedéet il faut mu nekk moo boo xam ne noo boo xam ne tur boo xam ne taamar buuta a jeexe taabu tëju il faut mu jeexe ko comme yi ñu la wax sànk yaa Aïshu waaw moo tax nit bu dee euh, wala koo xam ne euh, comme Hamza voilà même bu dee du mooy parce que tur bi féminin bu dee tur góor koy tudd boobu mën naa ne yaa Hamzu wala yaa xam mais za boobu saa am taabu tëju parce que taa boobu moo xam ne dafa jeexe taabu tëju taa boo xam ne taabu jigéen la boo xam ne mu nekk euh, tur wala mu bañ a nekk tur comme buñ ne waa ji euh, plurielu kii non jigéenalu euh, xaakim xaakima xaakimatun buñ ne waa ji ku xereñ la walla kii juge la ah juge bu jigéen alxaakimatu wala alxaakimu mooy le juge alxaakimatu bu boobaa bu dee ndaw si laay woobu munoom mën naa ko ne yaa xaakima wala yaa xaakimu loolu mën naa koo def waaw yaa xaakima wala wala alimatun waaw boroom xam-xam bu jigéen ma koy woone ko yaa alima wala yaa alimu waaw effacer kaa bi waaw loolu loolu loolu par exemple mën naa nekk waaw eh, moo tax comme moo boo xam ne même man na nekk tamit ci beneen tur yoo xam ne comme du turu euh, turu turu du turu alam la moo xam góor ak jigéen a koy tudd comme bu ma amee jaafar ah jaafar bu ma neexee boobu ma ne yaa jaafa wala yaa jaafu fabeeg fu bi wax naa la sànq ñoom moom la ñuy wax naan euh, ñi yantadir ñeneen ñi laa yantadir ñoom noonu lañu koy woowee <laughs> lughatu man yantadir rek lughatu man laa yantadir waaw kenn ki def bu dee ñi nga xam ne ñoom dañuy xaar ah, ñoom ñoo naan euh, ñoom ñoo naan yaa Shayba yaa Aisha yaa Fatima yaa Ja'far ñoom ñooy wax lool bu dee nag ñi nga xam ne duñu xaar dañuy xëcc ci lettre bi nga xam ne moom lañ effacé na mu waroon a jeexe nañ ko waroon a maska mas ba mu waroon a jël moom la ñuy xëcc def ko fii waaw def ko ci bu mujj bi nga xam ne bi ñu effacé moo fi des looloo tax ñu naan yaa Aïshu yaa mu yaa Jaafu ak ainsi de suite ci gàttal loolu mooy côté boobu léegi nag loolu nag ci taw loolu la yonent bi alayhi saam doon wax waaw mooy ne mbir la boo xam ne en fait la ci wax ci langue arabe boo xam ne day wane coxeel goo am ci diw ci diw yeneen ci ma lay saar keroog looloo tax mu doon woowee say say naa ba noonu naan ko yaa Shaybu waaw yaa Shaybu léegi euh, euh, looloo tax arabe yi di ko utiliser ci noonu la ko yeneen ci ma lay doon utiliser ñoom la ko waxe waaye wute na léegi loolu yàqul turu ki ngay woo mais day wane cofeel boo am ci moom waaw wute na ak ñun yi ñuy def tanaabazu bi ñoomin xës wala ngay woowe loo xam ne nit ku duutu cheikh nga naan ko xës wala ay ba Abubakar babsak ay bubsak ñoom moom xam nga ne lool beneen affaire la moom boo xam ne <laughs> ñun moom ñu ngi ci yeneen i domaine bi ci naviguer yoo xam ne bokkul ak lii xaaju la bokkul lii waaw bu boobaa da ngay gis ne euh, bon ki tudd Ibrahim ñu naan ko Ibra mooy manuñu ne Ibra bon yow lu tax nga naan ko Ibra fii mu ne da dugg ci tanabazu bil alqab non non loolu du tanabazu bil alqab même bu dee ne esprit bi tax arab yi di ko wax di wax yu mel noonu di effacer yenn kii yi bokkul ak ñun esprit biñ ko amee ñun mooy ñun nim ñu gën a yomb lañ koy waxe ak wolof yi nii lañ ko miine waaw kon loolu benn affaire la dul jëmoon ci lool lool mooy ak tarxiim la moom la yeneen bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne huwa afsahu man nafaqa bi daad mooy ki gën a euh, euh, éloquent ku gën a fasaa képp koo xam ne mas ngaa làkk wala di nga làkki li nga xam ne mooy kàllaamay arab daal di wax loolu benn la alayhi salaatu wassalaam mooy kon bokkul ak li jëm ci tanaabazu bil alqab bokkul lii figure de style la buy wane ñeewantu goo am ci ki ngay woo sans pour autant nga def li yàlla tere bokkul ak loolu boo seetloo tanaabazu bil alqab ñu koy woowe ci yoon sax loolu waru leen a neex mais nag mbir mi teemul ne mais léegi neex na ko déedéet mooy même bu ko neexee mais day déformer complètement affaire bi tur bi déedéet parce que nit mbon mën naa ñu ñu baree ñi nii mbon fii mu ne yi nga xam ne am nay jamono boo ko déggoon yow dégg ko rek da doon tax say nopp da doon yéemu yooyu ñu miin koo miine miin ban ba mu neex ñu taxul mbon di des di nekk bon waaw waaw laa yastawil xabiisu wa tayyibu walaw ajabaka kasratul waaw mooy lu yées moom day nekk lu yées ba léegi même bu dee boroom nee sax man dee leen ma woowe Enzo waaw lan dee leen ma woowe Enzo kenn du ko fi woowe Enzo laa wax waaw noonu lañ dañ koy woowe li nga xam ne tur boobu la am waaw bu ne ay muhaa ngeen may woowe kenn du ko fi woowe muhaa waaw kooku kenn du ko woowe li nga xam ne muhaa même bu dee nee na looloo neex ci moom dañ naan ko li neex ci yow nag gërëmuloowul borom bi te ñun nag li boroom bi li ko gërëm loo lañuy def lool kon benn la insha léegi beneen bi mooy li jëm ci wàllu kafaaraat yi est-ce que yooyu mën na nekk xaalis man nañ ko joxe xaalisam déet loolu mooy masala en fait euh, mooy masala bi am ci zakat bi rek moo moo ñëwaat foofu mooy comme li nga wax noonu loolu benn la mooy wuute bi amoon foofu que kenn du ko joxe comme zakatul fitri biñ génn nii euh, muy kori gi li ñuy joxe que kenn du ko joxe ci xaalis benn la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute mooy wuute bi am foofu moo am fii waa jumhurul ulama min al hanafi non min al malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila ci li gën a ci ngiiru hanabila yi parce que ngiiru ak hanabila yi am na beneen wax boo xam ne day niroog waxu hanafiya yi mooy ñeneen ñi ñoom sax la ñu waroon a njëkk mooy hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu mën naa nekk kay mooy ne eh, di joxe loo xam ne comme zakatul fitri yi wala yu mel noonu nga def ko li nga xam ne mooy Eh, nga joxe équivalent wam ci wàllu qiima moom lañ naan nga joxe qiima waaw mooy nga joxe li nga xam ne équivalent wam ci wàllu alal yeeg yooyu parce que loolu ñoom ñu jàpp ne anfaa mooy li nga xam ne mooy li gën bu dee bu dee ne moo gën a jariñ kan koy jox waaw bu dee ne ki ñu koy jox moom looloo gën loolu moo ëpp njariñ ci moom jox ko loolu moo gën ñoom loolu lañ ko gisee mais am nañ ay dalil parce que ñenn ñi dañoo foog ne xanafiye yi rahmatullah moo dañoo ñëw rek bon qiyaase comme niñ leen xamee qiyaas bañ leen di woowe ahlu ra euh, ashabu ra'yi que ne léegi ñoom dañoo ñëw rek di di dafa xalaat déedéet parce que ñoom bokk nañ sax ci li ñuy tegtaloo euh, mooy li al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabu zakat parce que imaam al Buxaari yi boo seetloo ni mu doxalee ni mu doxalee foofu mook xanafiye yi dañoo bokk lu ñu wax foofu waaw mooy foofu noonu moom ngiiru moom ngiiru xanafiya yi ci masala boobu daanaka ñoo ci bokk wax parce que mooy bi ni ci kitaabu zakat baabul ardi fi zakat foofu noonu euh, imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ngi fay tudd naan wa qaala Taawus Taawus nee na qaala Muaaz mu ne Seydina Muaaz nee na radiyallahu anhu wax waa Yaman mooy bi ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Yaman noonu mu doon wax ne moom ci euh, dafa wax ne euh, Taawus dane Seydina Muaz nee na jox leen ma ci seen euh, yére yii jox leen ma yére à la li ngeen ma waroon a jox waaw seen yére yéeg mooy ci seen xamis yeeg siyaabin xamisin aw labisin fi sadaqa waaw waaw makaana sha'iri wa dhurrati ahwanu alaykum wa xayrun li ashaabi an-nabi sallallahu alayhi loolu mu ne leen jox leen ma loolu à la place que parce que à la place de sha'ir bi orge bi ngeen may jox ak blé yeeg pepp yooyu ngeen war a joxe ci seen zakatul zakat yi parce que loolu ahwanu aleykum yéen moo gën a simple ci yéen ngeen garde loolu mais joxe l'équivalent bi ci wàllu ay yére léegi ki naan yére mooy kooku kon bu alal man na koo joxe alal ñoom léegi après ñu ne euh, te loolu en plus wa xayrun moo gën la asxaab moo gën a yemb te moo gën moom la gën a bëgg saxaaba yeneen ci ma lay saa saa ni yére lañ gën a soxla te di leen joxi lekk affaire affaire boobu noonu ñoom dañuy tegtaloo ci affaire bi waaw am na tamit xadiis bu ñuy tegtaloo boo xam ne euh, loolu dese naa dese naa dëgër waaw mais euh, pour gàttal ñoom dañuy tegtaloo ci wax bii nii mais wax bii nii euh, ak ak liñ la wax sànq que mbir mi mooy li yeneen ci ma lay wax mais. way ñàkk ñi fexe leen bés bésu feet bi ngeen fexe ba duñu laaj waaw fexe leen ba ñu doyloo leneen ñu doyloo loo xam ne day tax duñu laaj masala bii nag li tax may wax lii mooy gis ne ni moo ni niñ koy traité nii ñoom boroom xam-xam yi ci côté zakat mooy la même chose ci wàllu kafaaraat yi est-ce que man bu dee damaa war a kafaara ci wàllu ramadan wala yu mel noonu loo xam ne moom damaa war a joxe lekk comme ki nga xam ne moom manula woor waaw parce que moom li ko dal de toute façon wala mag la goo xam ne mënatu la woor wala feebar bi ko dal laa yurjaa boo kenn espéreetul yaakaaratul ne dina wér ba léegi te manula ànd ak woor kooku daa war di leel ak bés bu nekk mu am ko mu leel ak ñu mel ni ñi dugg ci cas yooyu mooy loolu noonu est-ce que kooku noonu loolu mën naa jël équivalent wu la muy joxe la muy leel ñooñu Ah léegi moom mu daal di jël loolu daal di koy joxe ci xaalis loolu mooy la même masala bi la mooy masala bële waaw mooy loolu lañuy ñuy woowee ci wàllu al ashbah wan nazair mooy il suffit nga xam benn masala bi mooy yi niroog ñoom yépp al ashbah dañu niroo wan nazair niroo mooy yooyu yépp ñooy bokk nekk ci même buus waaw ñoom ñooy bokk àtte léegi nag euh, affaire boobu noonu affaire boobu Euh, moo tax ñu commencé fii te mooy bi gën a siiw yooyu yépp ci lay dugg waaw waaw est-ce que boo mo léegi nag mooy yi nekk farata bés boo ni daroon ne yow ceeb ngay joxe wala da ngay dundal diw bu la buur yàlla defalee nàngam léegi yow buur yàlla defal la loolu yow mënoo ñëw ne bon attends man saakub ceeb de vingt-deux kilos laa waxoon quoi cassé deux fois wala une fois <laughs> loolu mooy gars yi nekk France xam nañ boobu wala nga ne boo man bu parfumé bi laay jóg génne bu cinquante kilos bi wala yooyu Sénégal wala fu mu man di nekk wala Italia wala min Californie loolu lépp nga wax après yow buur yàlla defal loolu nga ne boo affaire bi lu muy jar vingt deux dollars xaaral ma jël vingt deux dollars jox ko waa ji bu boobaa waa ji wuur dañ naan la déedéet déedéet déedéet déedéet parce que mooy yow manoo ne man damay xool ki ma koy jox moom li gën ci moom xam nga Hanafi yi dañ naan dañuy xool moom li ko gën parce que imagine xam nga Hanafi yi mooy dañ naan ci wàll par exemple wàllu koor yow bu dee kii ñii dañ koo jox ceeb ñii jox ko ceeb ñii jox ko ceeb ñii jox ko pat ñii jox ko mm, pataas ñii joxe lu nekk ñii joxe euh, aqit ay fromage blanc ay ñii joxe lu nekk mais kooku boo ko joxee loolu mais dina soxla loo xam ne lu mu koy togge ah li gën kay kon au lieu man may koy jox ay ceeba fi pat comme nit ñi wala ay ay ay ñebbe wala ay ay cere man damay jël li nga xamante wala ay damay jël li nga xam ne mooy équivalent loolu ci xaalis ma jox leen ko comme ça bu ko defee moom dina ci mën a jënd yooyu ñoom noonu lañ ko gisee waa jumhuur nag dañ ne déedéet tegtaloo xadiisu Seydina Mawlana ibnu kii Umar uh, yi radiyallahu am ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri yi ne mukk loolu ñun da te mi ñoom dañuy tegtaloo jëfu naan Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu ak tamit Seydina Umar ibn Abdul Aziz ak yooyu noonu mooy yooyu yépp c'est pour bañu gën a guddal affaire bi ñoom dañuy tegtal dañu la wax li gën a li ñuy tegtaloo mooy xadiis surtout xadiis bii nii mooy lii al imaamul Buxaari tudd mais al imaamul Buxaari def ko tudd ta'liqan xam nga euh, te lu ama am solo la mooy euh, xam nga imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dane wa qaala Taawus te imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bu dogoo ci taaliqa bi yi muy def taaliq mooy ne loolu wér na mais sauf que problème bi mooy wér na ba ci kan wér na ba ci kim jële wax ji mais après Taawus après Taawus ak Seyna Muaz mais bayna Taawus wa Seyna Muaz mafawiz c'est-à-dire que imaam Taawus jotewul Seyna Muaz Jabal jotewu ko jëlewul ci moom dara imam Tawus moo ne Seydina Muaz nee na loolu lan la tudd inqitan moo am moo tax al imam al-Hafiz Ibn Hajar boo demee ci al-Fath mu naan waa ji nga xam ne moo tax mu naan hada ta'liqu sahihu al-isnad ya ila Tawus boo demee di ko fekk muy wax lu mel noonu mu ne euh, euh, kii bii ni taaw bi euh, ta'liq bi imam al-Bukhari def rahmatullah alayhi wér na ba ci imam Tawus sanadam parce que suba am na ñeneen ñu ko soloo mais mu jaar ci yoonu Taawus mais Taawus jëlewul ci Seydina Muaz munqati' la moo tax imaamul al-Hafiz Ibn ne kon nag bul waru waxu aji kii wax naan imaamul Bukhari tudd na xadiis bi tudd na ko ci ci ci Sahih bi bu mu la wara waaw mooy wér na ba ci Taawus moo tax mu dogu ci mais entre Taawus ak Seydina Muaz loolu beneen affaire la te loolu gis nañ ne jokkaloowul moo tax nag est ce loolu nga xam ne jokkaloowul même bu dee man nga ne bon imaamul Buxaari après xadis bi mu njëkk indi da ciy jiima tegtaloo dañ naan xadis boobu est ce que dafa leer ne lii lay tekki mooy loolu lay wax waxul loolu te loolu gisoon nañ ko ci affaire u léegi loolu benn affaire la dañ naan la léegi est que lu mel nii di ko di nga ko gam-gam lekk xadis yoo xam ne ñu ngi ci saxiixayni ah di wax lu leer que ni Seydina Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam taawam lii lañ ko doon génnee waaw lii lañ doon génnee zakatul fitri moo tax ba ñuy wax naan Seydina Muawiya ba mu ñuy euh, wax lu mel noonu moom dañ d'accord ci ñoom Seydina Abdullah ibn euh, Sa'd ibn Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri dañ d'accord ci man li ma koy ni ko yonent bi alayhi salaam doon génne laa koy génnee waaw. mooy am nit ñu bari ànd ak Seydina mois wax parce que mooy xalifa bi ci ijtihaadam la ko teg même moom dane waxul ne dama koo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man dama gis que ne mooy façon yi yi ñuy bay fii Syrie war naa ñoom au lieu ñu koy génne ci saa bële ñu koy génne ci lu wuuteeg loolu am ñu ko ci topp mais loolu ijtihaadam la te la ijtihaadam am nas loolu moo tax ku mel ni Seydina Abu Sa'id al-Khudri Seydina Abdullah noonu ñu ne ñun ñoo bañ jàppuñ ko ci loolu ñun li ko yeneen tibaay saa saa doon génnee ay tàndarmaaki sha'ir gi loolu lañu koy génnee waaw loolu benn affaire beneen affaire mooy siiw mooy euh, boo nee gaa yi kat alal lañ gën a soxla dañ naan la yow li nga wax nii amoon na jamono jooju ah. li nga wax nii amoon na jamono jooju mooy buñ joxoon benn waaye jox koy tàndar na ñuy jox ko ay ay ay ay ay ay ay ñuy jox ko orge ak yu mel noonu mais dama lay laaj est-ce que jamono yonent bi alayhi salaatu salaam kii monnaie yi amuloon monnaie amuloon an-naqdayn amuloon az-zahab wal fidda amuloon zakat bu mag bi ñuy wax fan lañ koy génnee ci lan la alquran wax bien sûr que amoon nga may wax si si amoon na kay. ma ne la waaw tey comme que nag amoon na nag bu doon ne yow loolu possible na kon yeneen ci wàllu saasaan ci boppam doon na wax ne nañ ko génne ci loolu parce que bu ne ñeen lañu joxe lii wala toile comme ni nga xam ne zakat bu mag bi lool la waxee que ne lii la ci naq day ni lii walladina yaknizuna az-zahaba wal fidda kon tey zahab ak fidda amoon na <laughs> dirham ak diinaar ñaata yoon la jël xam ak diinaar joxe jox nit na ko demal jëndal ma aw gàtt kon moo ne kon boo waxee loolu dañ naan la loolu amoon na kon qiyaas bii du baax te ma ma'al faariq la te qiyaas boo xam ne sax fii muqaabilin nas mooy dafa nekk en face de texte bu leer boo xam ne yonent bi alayhi salaatu lii lépp amoon na mu wax ni lii lañ koy joxe kon lool duñu ko bindeek ijtihaadu ku mën a ijtihaad ak kooku nu man di toll parce que l'ijtihaad ma'an nas te ka wax sax moom d'accord que ne ne l'ijtihaad ma'an nas su ko ra'yi la rek bu mu la ko gisee mais mooy ne ki nga xam ne moom lañuy topploo mooy alayhi salaatu wassalaam waaw moom li mu def moom lañuy ñuy topp waaye du waxu keneen loolu benn affaire loolu nag mooy masala boobu euh, mooy moo tax li gën a mooy waxu waa jumhur insha allahu taala min almalikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ala al al qawlayni yi nga xam ne moom lañ jële ci al imaamu ahmad te mooy ngiiru hanabila rahmatullah alayhi te ne yooyu nag ñooy yooyu yëpp a yem ñu nekk zakatul fitri ak tamit kafaaraat yi yooyu yëpp ca la nga xam ne bu dee ne luñ ne ci ñam lañ koy joxe kenn du ko joxe ci li nga xam ne mooy équivalent am ci alal wala leneen wallahu taala alam léegi mu des dernier bi nag moo doon li jëmoon ci wàllu li jëmoon ci wàllu tabaqaat yi waaw mooy tabaqaat muy étape yi nga xam ne ñoom mooy ñi solo affaire yi li jëmoon ci sa Seydina Sa'id ibn Musayyib ak def ci benn kii bu ndaw loolu li defoon nañ ko sax ci biir siira bi waaye dinañ dinañ ci def lu gàtt nii insha allah euh, tabaqaat yi ki ko def mooy al imaam al haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ci taqrib at-tahdhib moom moo def tabaqaat yi mooy classification yi nga xam ne mooy ki ko njëkk a def moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di topp ginnaawam euh, mu nekk loo xam ne jàppandalug yàlla dëgg dëgg la waaw parce que tax na lu bari loo xam ne li boroom euh, at-tahdhib bi al imam al-Mizzi rahmatullah alayhi ak euh, euh, alkamal yooyu yëpp nga xam ne téere yooyu niñ doon réye te naqaree di jàpp ay nit moom mu yombal ko noo xam ne def def ko classification parce que neen dama ko def ngir yombalal ko nit ñi ak ñi nga xam ne ñooy talaba yeeg yu mel noonu lool moo tax mu daal di koy def noonu xanaf fi lu bari loo xamante ne nii euh, moom la boroom xam-xam yi def ci mu ñu nekk ci al kutubu sittak yooyu ñu génn ci lu bari def ko classification bi bi mu koy def nag da ko def douze douze classes douze classes la ko def premier bi ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum mooy première classe waaw mooy bi njëkk mooy saxaaba yi radiyallahu anhum loolu nag sans pour autant ñu moo tax euh, ci wàllu wi amul par exemple ñu ne hadith sayna Abu Bakar kon mooy gën a fort xadiis Seyna Muaz non wala bu naa Anas déedéet foofu ñoom ñëpp ay tolloo mooy ne maadaama wér na parce que mbir mi mooy ñoom ñëpp odul ñoom ñëpp wér ñoom ñëpp la borom bi tabaaraka wa taala sellal setal leen waaw lu ñu jële ci yonent bi alayhi salaam ak kooku ku man di doon loolu doy na sëkk moom kay ñi ci suuf la ñuy xool est ce que ba ci moom wér naan wérul que ne jëlee na ko ci yonent bi alayhi salaam bu agsee ci moom mu ne yonent bi alayhi salaam nee jeex na ak saxaaba boobu fu man di doon kon saxaaba yi foofu amul classification boo naan ñi ñooy xulafaa ar-rashidun kon ñoom seen xadiis non côté bii mooy saxaaba yépp maadaama nit ki saxaaba la ak xam nañ saxaaba koo xam ne dafa dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ah jataayoom moom génn àddina ci ngëm yàlla gi kooku mooy saxaaba waaw ñoom la buur yàlla wax radiyallahu anhum wa radu anhu buur yàlla di gërëm na leen kontaan na te ñoom ci ñoom te ñoom itam kontaan lañ te gërëm leen bërëb wàccuwaay bi nga xam ne moom la leen borom bi wàcce muy lan muy ñi nga xam ne afdalul xalqi ñi gën ci mbindeef yi lool benn la ci ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw amsalun naasi bi rusul hum saxaaba radiyallahu anhu ñi gën a niroog yi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci bépp jamono mooy saxaaba yi radiyallahu anhu loolu ñooy première classe deuxième classe bi euh, mooy nag kibaaru taabi'iin mooy ñi nga xam ne ci taabi'iin ñoom ñoo ci gën a mag waaw ñoom ñooy ñi gën mag ci taabi'iin yi al imaam al xaafis bi koy def dane tabaqatu kibaaru taabi'iin kabnil musayyibi fa in kaana muxadraman sarahtu bi daalik nii la ko waxe textuellement mu ne eh, deuxième classe bi mooy kibaaru taabi'iin mooy ñi nga xam ne ñooy ndongaay saxaaba yi ñetti gën a nekk ñetti gën a màgg mais pas màgg ci wàllu xam-xam kese mais ci wàllu ñi leen gën mooy ñi nga xam ne màgg nañu mais ci ay at tamit waaw ñooñu la ñuy wax sinon da ngay gis ñoo xam ne ci tabaqa boobu lañ bokk ñoo xam ne ci wàllu xam-xam ku bokk ci at baaw tabi'i yi gin koo rëy ci wàllu xam-xam moo tax waxuñ ci côté xam-xam mooy ci côté ay at mu ne nag ku mel ni imaam Ibnul Musayyib radiyallahu anhuma parce que baayam saxaaba la woon al Musayyib ibn Hazn al Makhzumi ku mel ni moom voilà ku mel ni mu ne comme moom mu ne bu dee nekk kooku mooy ci kibaaru taabi'in yi muxadram la bu boobaa dinaa ko leeral ne kii muxadram la te muxadram xam nañ mooy kan muxadram waxoon naa leen ke ne bokkul ak ci waa lugha parce que boo demee ci ñuy def lugha adab al adabul arabi littérature arabe ñoom buñ ne muxadram ak ñi waa fiqh di wax muxadram yemuñu bokkuñu parce que bu dee waa lugha waa adab bu ñu naan muxadram kooku saxaaba la mooy saxaaba boo xam ne aasha fil jaahiliya wa aasha fil islam mooy saxaaba boo xam ne dafa dund avant l'islam di ñëw wala avant yonent bi alayhi salaam di woote bi yonent bi alayhi salaam moom mu nekk gëm ko nga xam ne dafa dund ci ñaari comme Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ku mel noonu ñoom Labib sha'ir bu mag boobu ñooñu moom waa adab buñ naan muxadram ñooñu lañ ci jublu waaw ñoom ñooñ lañ naan muxadram mooy koo xam ne dafa dund daf avant yonent avant yonent bi alay saasaam di woote mais bi mu wootee mu dund gëm ko nekk saxaaba kooku lañ naan muxadram ci wàllu luxa mais ci wàllu wii kooku waxuñu ko muxadram ki ñu naan muxadram mooy koo xam ne mooy am na lu mu niroog kële ki wàll rab bi wax mooy ne muxadram mooy koo xam ne moom bi yeneen ci lay sarsam di dund di woote ci diine moom mu ngi fi gëm na ko sax mais masu koo gis ku mel ni ñoom as-Sanaabihi nga xam ne da doon jóge Yaman di ñëw ngir ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam am ñum dajal ñu ne ko suul nañ yonent bi alayhi salaatu salaam yaa quelques jours waaw lañu rob yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu ak ñoom Uways Sayyidina Uways al-Qarni al-Qarni mi ne woon Yaman ay ñoom Seydina Abu Wa'il Abu Usman an-Nahdi radiyallahu anhum ñooñu noonu wa rahmatu rahmatullah alayhim ak ku mel ni an-Najashi moo tax an-Najashi ci côté boobu moomu moom muxadram la moo tax an-Najashi du saxaaba waaw pourtant moo dégg yonent bi alayhi salaam soxna yonent bi alayhi salaam moo ko moo moo joxe can gi Sayyidatu Maymuna bint al-Harith non Sayyidatu kii euh, Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan comme niñ ko gisoon Habasha moom mooy ci joxe can gi te gis nga di jokkalanteeg yeneen tubaab yi saa saam ay cadeau ay ay lee ay ay lettre lu nekk faxal ko saxaabaam yi nee nag kooku Najaasi yi li muy màgg màgg te ba pare mu génn àddina yeneen tubaab yi saa saam jullee ko mais du saxaaba ah <laughs> mais kooku dañ koy boole ci taabi'in yi ci muxadram la. mooy koo xam ne moom dafa dund jamono yonent bi alayhi salaam mais moom bosam moo gën a màgg que euh, côté parce que moom da gis ne ni mu doxalee yonent bi alayhi salaam ak lépp yonent bi alayhi salaam xam existence am mu takkal joxe canu soxnaam ah faral ko saxaabaan yi dimbali l'islam loolu lépp mu génn àdduna yonent bi alayhi salaam jullee ko loolu muxadram yi amuñu loolu waaw mooy ñeneen ñi amuñu loolu ñeneen ñi yonent bi alayhi bi muy génn àdduna ñoom ñu ngi fi. mais am najaasi nekku moo tax moom il est spécial dafa xam kooku boobu dafa am statut spécial moom am najaasi ashama rahmatullahi alayhi kon ñooñu noonu boo seetloo mooy ñooñu mu ne bu dee muxadram la dinaa ko leeral euh, léegi imam euh, ibn euh, ibnul musayyib bi mu tudd loolu ne comme moom kibaaru atbaa tabi kibaaru tabi'in mu ne comme moom loolu dafa am ci boroom xam-xam yi loo xam ne dañ dañu ne imaam alxaafis bi euh, moom lii la wax waaye boo seetloo di nga xam da ngay gis ne ah imaam euh, ibnul musayyib rahmatullah alayhi sa'id ibnul musayyib rahmatullah alayhi boo seetloo dëgg dëgg fi mu war a nekk mooy troisième classe bi parce que il suffit mooy boo seetloo quoi mooy ñële ñoo ko ñoo ko gina a ñoo ko gën a màgg ci côté boobu mooy ñoo ko raw ci côté ñoo ko fi jiit te mooy côté boobu la ñu wax wax naa la sànq ne waxuñu ci côté màggaayu xam-xam ak rëyaayu xam-xam sinon moom mooy sangu taabi'in yi moo leen ëppoon xam-xam fop sauf que Uways moo gën mais nag moom nii moo ëpp njariñ ci xeet yi të ngërgël këpp waaw ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhu moom Seydina Sa'id ibn Musayyib gis ni muy liggéey liggéey lu mu def ah moo tax moom waxuñu ci côté boobu parce que Seydina Sa'id ibn Musayyib Euh, moom dafa juddu deux ans après xilaafu Seydina Omar radiyallahu taala anhu mooy moom moom Seydina Omar bi nee xalifa ci la juddu waaw bi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nekkee xalifa moom ci la door a juddu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ah kon mooy Seydina Omar la onze douze treize treize la nekk xalifa kon mooy la quinze après mooy trois ans ginnaaw non non euh, mooy deux ans après non loolu mooy mooy mooy quatre ans wala sax nga ne waaw quatre ans ginnaaw génnuk àddina yeneen ci daal saa saa ci la dugg muy xeet jamonoy Seydina Omar ibn al waaw. mooy Seydina Omar nekk na xalifa l'an treize l'an quatorze ba l'an quinze moom l'an quinze la juddu kooku xam nga boo seetloo moo tax jële ñi Seydina Omar moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy génn àddina l'an vingt trois moom mu ngi amoon quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt vingt et vingt-deux vingt-trois huit ans la amoon moo tax jële na ci moom jële na ci moom dégg na ko muy xutba mu mokkal xutba bi mooy loolu malgré loolu li muy màgg mooy da ngay gis ni ñoom Abu Mus euh, Usman an-Nahdi ñoom euh, ci ñoom as-Sunabihi ñi nga xam ne ñoom Sayyidna Siddiq ci boppam a surtout as-Sunabihi dafa jële ci Sayyidna Siddiq gis Sayyidna Abu Bakar fekke woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëmoon ko ba ñëwoon sax di ko seet ci yoon wi lañ ne ko ah bi muy jëngi Medina la daje Aydin ñu ne ko denc na yonent bi alayhi salaam yaa quelques jours kooku boo ko tëkkalee kii da ngay gis ne ci côté moom moo féete kaw ci côté boobu loolu moo tax ñenn ñi ne ah imaam al bi lii la wax mais boo seetluwaatee affaire bi amaana Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib mu bokkoon ak ñuy ñëw après ñoo yem mooy ñi nga xam ne moom ay cinq ans la leen màggee waaw am na ñoo xam ne comme ñoom ay imaam al-Hasan basri par exemple rahmatullah ale moom année vingt et un l'an la gane àddina par exemple ñu mel noonu boo seetloo moom ñooñu la gën a jege que ñële parce que ñële bi yoreentu waxee sa saam di di génn àddina ay waxambaane lañ ñu mënal seen bopp waaw kon ñu noonu nga gis ne seen tabaka mooy ne moom boo seetloo ñii la gën jege ñii la gën a jege que ñi nga xam ne ñoom ay waxambaane lañ woon jamono yonent bi alayhi salaam gëmoon ko ñooñu la gën a jege lool moo tax ñenn ñi wax loolu ne ah boo seetloo imaam al-Hafiz de imaam Sa'id Seydina Sa'id ibn al fii la ko boole mais boo seetloowaatee par rapport ak ñi mooy da gis ne amaana mu bokk ci trois bi mooy li gine yàlla waaw loolu moo tax ñenn ñi naan di ko boole naan ci troisième tabaqa bi la bokk am ñoo xam ne dañoo wax comme imaam al-Hafiz ne parce que imaam al-Hafiz da ne bu dee ne ci comme deuxième tabaqa bi. mu ne kooku euh, mooy euh, ki mooy mooy mooy kibaaru ak taabi'in ñi gën a màgg ci taabi'in yi te bu dee ne hein bu dee ne euh, muxadram la dinaa ko leeral ñu ne kon tey loolu leer na kon man nañu man nañu rek garder classification bi mu def ku mel ni sey Sa'id ibn al-Musayyib ñu koy boole ci tabaqaatu muxadramuuna yi loolu moo tax loolu moo indi loolu mais loolu wàllu istilah la rek waaye wàññiwul dara voilà léegi kon ginnaaw ñooñu muy kibaaru ta tabi'in waaw comme ñoom Abu Wa'il ak ñiñ la wax léegi rahmatullah alayhim euh, léegi troisième bi muy ñi nga xam ne ñoo diggu dóomu ci tabi'in yi ñoo nekk ci milieu bi mooy ndongoy saxaaba yi radiyallahu ku mel ni comme imam al-Hasan ibn Yasar al-Basri niñ la waxoon sànq ak ñoom al imam ibn Sirin rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dañuy dugg fii mooy ne ñoom dañoo nekk ci digg doomu bi parce que ñële ñoo leen gën a kaw ñoom ñu nekk ci milieu bi waaw ñoom al imam Muhammad ibnu Sirina rahmatullahi alayhim léegi nag mu des ah, mooy ñi nga xamante ne nii mooy Euh, quatrième bi mooy nag ñi tuuti mooy sigaaru taabi'in waaw mooy ñi nga xam ne ñoom ay gone lañ bokk ci taabi'in yi ñoom ñii nag dañoo am ñaari classification dafa am ci ñoom ñoo xamante ni nii ñoom li ñu gis ci saxaaba lu néew lañ waaw ñoom ñu néew lañ gis saxaaba ñoom li ñu gis ci saxaaba bariwuñ de lañu moo tax boo seetloo ñoom ñii li ëpp li ñu soloo comme ni ko al imaam al xaafis waxee ci taabi'iin yi lañ koy jële mooy ñu mag ñu la wax sànk moo xam ni ci digg dóomu wala muxadramuuna yi moo tax gis nga imaam az-Zuhri ci ñoom la bokk mooy ñoom li moom ay Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ak ñoom la gis ku mel ni ñoom moom ak ñoom Qataada ñoo niroo ci côté boobu ay Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu mais ñi ñu gis bariwul contrairement ñoom al imam al Hasan al Basri nga xam ne gis na ñoom Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo ñëpp gis na leen waaw gis na ñoo ñëpp ñoom Seydina ñu mooy gis na leen parce que Médina la ne woon après la dem Basra yaay ay yaay Ummu Salama yëpp moom sax nampal na ko moom Seydina dañ naan nampal na ko Seydina al Hasan al Basri parce que yaayam mawla mawlaatu Ummu Salama la woon di soxnaa yeneen tubaab yi saa mooy ñooñu boo seetloo ñii ci tegu mooy ñu ndaw ñii ci taabi'in yi nga xam ne li ñu gis ci saxaaba bariwul ñoom seen seeni riwaaya mooy yi ñuy soroo boo seetloo lu ëpp ci kii la ci taabi'in yi lañ koy jële moo xam ñu mag ñi ñu nekk classe deux bi wala ñu nekk classe trois bi ñu diggu dóomu yi kon loolu mooy kon exemple ñoom al imaam az-Zuhri léegi mu am ñeneen ñoo xam ne mooy ñi malaan la deux lañ mooy siraaru taabi'in ñoo xam ne ba léegi ci taabi'in yi ba léegi nii génnuñ ci taabi'in yi ba ñu génnee saxaaba yi ba léegi boo seetloo taabi'in yi la ñuy wax kibaaru taabi'in awsaatu taabi'in siraaru taabi'in yi nga xam ne ñoom ñoo gisi saxaa lenn ci ay saxaaba ak ñii nag ñii ñuy wax muy cinquième bi mooy siraaru taabi'in yi nga xam ne ah ñoom benn benn ay benn nag ñaari saxaaba lañ gis mais sauf que ñee mooy ñu jóge léegi waxuñu gis ñi kese mooy dañu leen gis jële ci ñoom waaw comme al imaamu Zuhri ni ñuy jële ci Seydina Anas sauf que ñii nii différence bi mooy ñoom dund nañoo même chose comme ñee ñoo bokk presque ay maas lañ sauf que gis nañu saxaaba mais nag jëlewuñ ci ñoom waaw mooy jëlewuñu ci saxaaba yooyu dañ leen a gis comme imaam Abu Hanifa moom dañ naan gis na Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mais nag jëlawul ci moom ku mel ni ñoom euh, euh, kii euh, al imaam Sulaymaan ibn Mihran al Kahiliyu rahmatullahi alayhi al imaam Amash rahmatullahi alayhi mooy ñoom nga xam ne mooy saxul que ne dégg dañ ci saxaaba moo tax boo déggee ñu naan la moom saxaaba nee na mooy dañu naan lool mursal la parce que kii am na kum suti parce que saxul ne jëlee moom ci saxaaba même bu dee nañu bokk nañu jamono dund waaye nag saxul ne jëlee na ci moom. kon gis nga fii nii nag mu am ñeneen muy cinquième bi cinquième bi moom ñoom mooy boo seetloo dañu manqué li ñii ñu jóge am xam nga ñuy gis nañu benn wala ñaari saxaaba mais nag sauf que jëlewuñ ci ñoom dara ñi ci tegu nag muy sixième bi mooy ñoom dañoo dund ak saxaaba yi ba pare bokk ak ñoom jamono waaye daje ci kenn moo saxut mooy dajewu ñoom benn saxaaba ku mel ni ñoom al imaam ji Jurayj imaam ibnu Jurayj bi muy dund am na saxaaba yu doon dund mais saxul te jëlewul ci benn saxaaba contrairement ak ñu jóge léegi ñu jóge léegi mooy ñoom gis nañu mais ku mel ni imaam ibnu Jurayj mooy gisub saxaaba ci boppam la defut te pourtant ñu ngi doon dundandoo mais gisul benn saxaaba la gisul saxul que ne gis ne kenn ci ñoom waaw mu ngi noonu dajewuñu benn saxaaba waaw léegi kooku kon mooy euh, ki nga xam ne mooy sixième bi septième bi septième classe bi moo nag léegi nag génn nañ fii moo tëj taabi'in yi kon boo seetloo taabi'in yi ñoom dañoo cinq classes lañu mooy boo tegee saxaaba yi radiyallahu anhum boo tegee saxaaba yi radiyallahu anhum boo boo leen tegee ne ñooy premier mooy da ngay am tabi yi ci seen biir da ngay am kibaaru taabeen ñi ci gën a màgg comme muxadramuna yi ak ñi nga xam ne ñoo ci tegu diggu dóomu comme ñoon al imaam abu euh, al hasanul basri muhammad ibn sirin ak ñi nga xam ne dañ naan classe bi ci le sayyidina sa'id ibn musayyib gën a approprié bu dee ci waxuñoo ñooñu ñu boole ko fii hein loolu di deuxième classe léegi ba léegi ci taabeen yi kese laa wax troisième mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a féete ndaw mais nag ñoom jëlee nañu ci saxaaba yi gis nañ leen am na ñu ci gis ñoo xam ne bariwuñu te jëlee nañ ci moom ci ñoom lool lool di troisième quatrième bi ñi nga xamante ne ñoom nag gis nañu saxaaba wala ñaar wala ñett mais saxul ne jële nañ ci ñoom dara cinquième bi mooy ñi nga xam ne ñoom dund nañu saxaaba yi radiyallahu anhum mais dajeeg ñoom ci boppam lañ amul mooy comme rek ni ni muxadram bi dafa woon ak yeneen ci ma lay saa saa moom loolu def mooy gisu gisul benn saxaaba kooku mooy ki nga xamante ne nii moom mooy da ngay gis ne cinq lañ boo ci boolee saxaaba yi ñuy six kon ñu ngi ci six léegi nag fii lañ pare ci li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu euh, taabi'in yi ñii ñooy taabi'in yi léegi nag mu léegi nag li ci tegu mooy atba'u taabi'in mooy ñi nga xam ne ñoom taalibey ndongoy ndongoy saxaaba yi lañ waaw mooy mooy à partir de sept tabaqa sept classification sept classe sept ñooñu noonu mooy ndongaay ñi ñu jógee léegi lañ mais ñoom jëlawuñ ci benn saxaaba waaw moo tax ñu naan leen atba'u tabi'in ñi topp ñi topp saxaaba yi radiyallahu anhum ñooñu nag ñi ci gën a màgg mooy kibaar yi ñi ci gën a màgg mooy génération ñoom al imam euh, euh, as-Sawri al imaam al awzaa'i ah aalimu shaam waaye al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii mooy ñooñu la waaw ñii ñooy ñii ñooy ñi gina màgg ci atba'u taabi'iin ñoom noom waay taalibe saxaaba yi lañ mais ñoom gisuñu benn saxaaba te bokkuñ sax jamono kon affaire baa ngoog kii kenn ñi ñooy ñi gën a mag mooy ñoom kon ñi la sànk ñoom al imam as-Sawri ñoom imam euh, al-Awza'i ak ñooñu ay imam Malik ñooñu ñooy ñi ñi ci tegu ñooy atba'u tabi'in ñooy première classe te mooy classe sept bi huitième classe bi ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi diggu doomu mooy li nga jëloon ci saxaaba yi ci ci ci tabi'in yi ñi gën a màgg ñi diggu doomu ak topp ñi nga xam ne ñooy ñu ndaw ñi ci ñoom ñi nga xam ne jëlee nañ ci saxaaba wala ci ay saxaaba mooy ainsi de loolu mooy topp ci atba'u tabi'in yi pour nga simplifier ko kon kibaar yi pare nañ ci ñoom al imaamu Maalik rahmatullah alayhim mooy ak ak ñoom al imaamu Layth ibn Sa'd tamit ñoo ñëpp ñoo bokku classe ñoo tax ñoom tabaqatu ñoom dañoo bokk ci ak tabaqatu as-sabi'a mooy septième classe léegi huitième classe yi mooy awsaat yi mooy ñi nga xam ne ñooy ñi diggu doomu ci atba'u tabi'in waaw ñooñu nag boo seetloo da nga naan mais ñoo ko ñoom imam Malik benn lañ mooy ñoo bokk contemporain lañ ñoo bokk sax sëriñ yu bari ñoo koy bokk mais sauf que ñeewaleen mag comme ñoom fii nag ci la ñoom si ku mel ni ñoom Seydina Sufyaan beneen xam nga kiñ la sànk mooy Sufyaan as-Sawri rahmatullah alayhi xam nga loolu mooy Sufyaan as-Sawri rahmatullah alayhi mais fii Sufyan ibn Uyayna moom fii la bokk muy huitième classe bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo diggu doomu ñoo diggu doomu ci atba'u tabi'in yi waaw ak tamit euh, boo déggee mooy ñaari xamaat yi ah ñaari xamaat yi tamit fii lañu bokk waaw ñoo Hammaad ibn ah ñoom nii fii lañ bokk mooy ne ñoom boo seetloo da nga naan moo tax boo seetloo seen sëriñ yi da gis ni léeg-léeg même sëriñ bi ñuy jële moom la imam Malik bi jële mais ñoo bokk mais sauf que ñoo leen gën a te ñoo leen gën a ñoo leen jiitu loolu la mais ñoo bokk jamono loolu la mais nag euh, mooy euh, par exemple bi ñuy wax ñoom imam Malik foofu ak imam Sawri foofu fa la ñoom imam kii bokk euh, nu mu tudd amirul mu'minin fil hadith Shu'ba al imam Shu'ba foofu la bokk ci ñooñu la bokk ñii nag ñi ci tegu mooy ñoom imam Sufyan ibn Uyayna mooy ñi diggu dóomu ci atba'u tabi'in ah ñoom mu ngi noonu mooy ni ñoom imam Malik jële ci ñu mag ñële ndongoy saxaaba yi ñoom jëlewuñu ci ñoonu mooy jële nañ ci ñoom mais ñële ñoo leen ëppale ci ñun jële ak ñi gën a euh, féete kaw ci ñoom ay atta teele génn àddina ñoom ñoo leen ci jiitu léegi nag ginnaaw ñi mu des neuvième bi neuvième bi mooy ñi ndaw ci atba'u tabi'in yi te lii boo seetloo rek mooy taalibee ñee mooy taalibee ñi nga génn ak ñi ñi newoon ci kaw mooy taalibee ñoom imam Malik rek mais taalibee ñoom imam Sufyan lañu ibnu Uyayna waaw mi bokk ci classe bi ñu jóge léegi muy classe huit bi mu léegi kon ñu ngi classe neuf bi ñooñu ñooy siraaru atba'u tabi'in comme ñan comme ñoom al imam Shafi'i ah al-Muttalibi borom ngéemu waaw comme imam Shafi'i rahmatullah alayhi moom fii la bokk ak sëriñu ñoom mu ci eh, borom musannaf Abdur Razzaq as-San'ani ñoom Abu Dawud at-Tayalisi ah ak borom musnad bi ak kii eh, eh, Abdurrahman ibn Mahdi ñooñu ñoom ñoo bokk classe ñoom ñoo bokk ñoo bokk classe ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Qattan mooy sëriñ ñoom imam Ahmad boobu moom ñoom imam Ash-Shafi'i ñoo bokk classe mooy ci neuf bi nekk waaw kon yaa ngi comprendre affaire moo tax ñooñu ñoom ay imam Abdurrazzaq as-San'ani kanta euh, euh, ñoom boo seetloo ñoom ay imam ash-Shafi'i imam Abu Dawud at-Tayalisi imam euh, Abdurrahman al-Mahdi muy Abdurrahman ibn Mahdi moom moo waxoon imam ash-Shafi'i mu bind ci wàllu usul moo taxoon mu bind téere boobu ci référence bi u bi njëkk ultime usul moom moo ko waxoon ndax bokku taalibeem la ñoom ñëpp taalibe imaamu Maalik lañu woon muy imaam Ash-Shafi'i ak imaam Abdurrahman ibn Mahdi ñoom ñoo ñëpp mooy ne moom ci classe bii la bokk mooy neuvième bi dixième bi nag ñoom ah mooy ñi gën a nii tamit ci euh, ay façon lañ yoo xamante ni nii ñoom ñoom ñoom nag fii la ñuy mooy génn nañ léegi ci at atba'u taabi'in mooy ñoom jëlewuñ ci taabi'in yi léegi ñu ngi ci taba'u atba'u taabi'in waaw fële di fële dixième classe bi ci la ci lañ génne léegi nekkatuñ ci ndongooy ndongooy saxaaba yi mais beneen moo tax taba ñi topp atba'u ñi topp di taalibe ak taabi'in ñi nga xam ne ñooy taalibe saxaaba yi radiyallahu ñooñu nag ñooñu nag ci la ku mel ni imaam Ahmad mi ñu doon tudd sànq waaw ñoom imaamu Ahmad ñooñu ci gën a màgg moom ci la bokk ak classam boobu ñoom Bundaar ñoom Bundaar ñoom fii lañ bokk Kanta Gundar Gundar fu bokk. léegi Gundar yow fu mbokk mooy Muhammad ibn Ja'far ba Muhammad parce que Muhammad ibn Bashar mooy Bundar Bundar moom fu mbokk Bundar ci ñoom imaam Ahmad bii moo tax boo seetloo ñoom ñooy sëriñu ñoom ñoom borom saxiix yi boo gisee imaamul Buxaari yi imaam Muslim dañ naan haddathani Muhammad ibn Bashar mais doo dégg ñu ne haddathani Muhammad ibn Ja'far mukk parce que Muhammad ibn Ja'far bu seen sëriñ te bokkuñu jamono Muhammad ibn Jaafar bi Gundar moom mooy sëriñu kan Muhammad ibn Bashar moo tax mooy euh, classe moo tax euh, euh, Muhammad ibn Jaafar sëriñ ñoom imaamu Ahmad la da ngay dégg imaam Ahmad naan haddasanaa Muhammad ibn Jaafar bi Gundar moo tax ñooñu noonu ñoom ci classe ñoom Ibn Mahdi lañ bokk muy ñoom imaam Shaafi'i fa la ñoom Gundar bokk mais Kanta kii Bundar nag. bundaar moom moom moom ci ñii la bokk moom imaam Ahmad ñoo bokk même classe boo seetloo mooy ak ñoom kii rek Yahya ibn Yahya ñoom Yahya ibn Yahya an-Naysaburi yóg yooyu boo seetloo euh, Yahya ibn Yahya non Yahya ibn Yahya fële sax la bokk ci ñee la bokk ndax Yahya ibn Yahya da gis ne moom ci ñoom imaamu Maalik la jële mooy gis nga ñii dund nañoo ñee ah. mooy tabaw atba'u tabi'in imam ahmad bu fekkee nag dund nag imam malik sauf que moo tax mu doon wax ne bokk na ci li mu doon rëccu le fait que gisul imam euh, euh, malik mais mooy dund nañ mais dañoo jëlewul ci ñooñ waaw kon ñii nii ñii ñooy tabaw atba'u tabi'in yi ci gën a màgg muy ñoom imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ñoom bundaar ak ñooñu sëriñu kutubu sitta yi boo seetloo ñoom daanaka ñoom ñëpp fii lañ dugg en tout cas li ëpp ci ñoom ah léegi onzième bi mooy ñi diggu dóomu nag ci tabaxu atbaa tabi'in mooy comme rek fiñ jóge boo jógee ñi gën a màgg ñi diggu dóomu après ñun ñu ndaw ñi ah léegi ñi diggu dóomu ci tabax ñi topp ndongaay ndongaay saxaaba yi mooy comme ñoom borom saxin yi comme ñoom imaamul imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi ñooñu ak sunan moom imaam Abu Dawud as-Sijistani laa wax sinon benn Abu Dawud bi gis nañ ko léegi ak Tayaalisi moom ak ñoom moom ak ñoom imam Shafi'i ñoom ñoom bokku li nga xam ne mooy tabax mooy classe mooy neuvième bi kanta al imaamu mi Abu Dawud as-Sijistani moom ñu bokkal classe mooy comme ñoom al imaamul Bukhari rahmatullah moo tax ñoom ñi même fii ak ñoom imam muslim it mën naa dugg fii imam muslim day dugg ci ñii waaw mooy el imamu muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi Abul Husayn rahmatullah alayhi moom day dugg ci ñii waaw même bu dee ne gis ni am nañu ko fii mooy ñoom ñii ñeen ni ñu ay sëriñam lañ comme imamul Bukhari mais man na dugg fii waaw léegi nag douzième bi lii mooy onzième bi léegi douzième bi di dernier bi mooy ñan mooy ñan ñu mujj ñi dernier bi mooy ñan ñooy siraar yi ñi tuuti ci tabaw atba'u tabi'in ñooñ mooy comme ñow al imam at-Tirmidhi al imam an-Nasa'i ak al imam ibn Majah al-Qazwini rahmatullah alayhim ah ak ñi nga xamante ne imam al-Hafiz bi mu defee yi nee ma yokk ci ñii classe bi dama cee boole ñi nga xam ne ci euh, yenn sëriñu a'immatu sitta yi nga xam ne ñoom dañoo yéex faatu ah comme lenn ci sëriñu imam an-Nasa'i waaw kon lii mooy li nga xam ne mooy tabaqaat yi kon lii mooy tabaqaat yi léegi nag boo bari nay njariñ parce que il suffit nga xam ne ñii ñoo bokk génération ah par exemple da ngay xam ne euh, Abdallah ibn al-Mubarak xam nga tudduñu ko al-Marwazi rahmatullah alayhi moom doo ko boole même bu dee ne contemporain imam Malik la xam na ko ñeen gis nga imam Muslim sax imam Muslim introduction bi nee na man laaj naa Sufyan laaj naa Malik ah laaj naa mooy laaj Shu'ba di laaj ci est bu ma bi xamee ni diw mii dëgërul est war naa taxaw ne diw dëgërul ku nekk ne ma waaw danga naan dëgërul mais mooy ñooñu ay sëriñam lañ même bu dee ne ñoo bokk classe ñoo ñoo ñoo ay contemporain lañ moo tax moom doo ko boole par exemple ci ñoom imaamu Malik kitaabu kibaaru atba'i tabi'in waaye da nga koy boole ñoom ci ci ci wu Sufyaan yi lay bokk mooy classe ñoom Sufyaan ibn Uyayna foofu lay bokk mu huitième classe bi moom foofu lay bokk moom mi nga xamante ne mooy al imaam ah ibnul Mubaarak rahmatullahi alayhi kon ñu récapituler pour pare mooy kon affaire bi douze classes bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ne nii mooy sahaaba yi radiyallahu anhu deuxième ñi dina màgg ci taabi'in yi taalibe ndongoy sahaaba yi comme muxadramuuna yi ah, alhamdulillah waaye ku mel ni imaam al-Hafiz da ci boole imaam Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi ah loolu moo doon wax ci rek mooy loolu daa am ñu gis ne boo seetloo da ngay gis ne moom ñeeli dina yeel lool ñoom mooy awsaat yi awsaatu taabi'in te ñoom al imaam al-Hasan ibn Yasar al-Basri al imaam Muhammad ibn Sirina rahmatullah alayhi ñooñu la gën a nekk ñoo xam ne ñooñu la gën a bokkal li nga xam ne mooy classe waaye après kon troisième bi mooy awsaat yi ah ñi comme ñoom al imam al hasan ñu tuddee al basri rahmatullah après ñi gën ñi tuuti ci ñooñu mais gis nañ saxaaba te jëlee nañ ci ñoom mais bariwuñ kon al imam az-zuhri rahmatullahi alayhi cinquième mooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoom ci siraaru taabi'in yi lañ bokk ñu ndaw ci taabi'in yi gis nañu saxaaba benn wala ñaar waaye nag jëlewuñ ci moom ku mel ni ñoom Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili yu gën a siiwe ci al-A'mash al-Kuufi rahmatullah alayhi ak al-imaam an-Nu'maan ibn Thaabit al-imaam Abu Haniifata radiyallahu anil jamii' gi ci tegu sixième bi mooy ñi dund ak saxaaba yi radiyallahu anhum mais gisuñu leen dajawuñu ak ñoom sax ku mel ni al imaam ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Jurayj rahmatullah alayhi yu ci tegu muy kibaaru atbaa'i taabi'iin leew nag ndongoy ndongoy ñii ñu weesu nag duuru ñëw mooy comme ñoom al imaamu Shu'batu ibnu al-Hajjaaj al imaamu Maalik ibnu Anas al imaamu al-Awzaa'i al imaamu Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alal jamii' léegi huitième bi awsaatu ñi diggu doomu ci ndongaay ndongooy taa taabi sahaaba yi ku mel ni moom Sufyaan ibn Uyayna ñaari Hammaad yi ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekk foofu kom ñi la waxoon sànq al imaam Ibnul Mubaarak al Marwazi rahmatullahi alayhi ginnaaw ñii ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo gën a suufe ñii ci atba'u taabi'iin yi ku mel ni ñoom al imaam Abdurrahman ibn Mahdi ñoom al imaam al al imaam Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñi nga xamante ne ni ñooy ñu mel ni ñoom al imaam Abu Dawud at-Tayalisi rahmatullah alayhi dixième mooy ñi màgg ci tabaxu atba'u tabi'in ñii ñu ngi ci beneen classe muy tabaxu atba'u ñi nga xam ne ndongaay ndongaay ndongaay saxaaba yi la ñooñu. nga xam ne li ëpp luñ solo ci atba'u tabi'in yi lañ koy jëlee ah comme al imaamu Ahmad ñoom imaamu Bundaar ak ñooñu ñu ñooñu ñooñ nekk fii ak ñoom eh, mooy seen ñooñu ak ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom Ali ibn al-Madini ñooñu yëpp fii lañ dugg léegi ginnaaw ñooñu awsaat yi ñu ci dugg doomu tabaxu atba'u tabi'in ñu mel ni ñoom al imaam Abu al Bukhari al imaam. Ah, ah, al al Abu Dawud as-Sijistani douze euh, onzième bi di ñuy diggu doomu caa wax nañ leen douzième bi dernier mooy ñi gën a suuf ci ñoom ah sighaaru taba'i atbaa'i ku mel ne al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasaa'i al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii' rahmatullahi